وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه فجاء أعرابي فأكله بلقمتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ama innahu law sammaa lakafaakum rawaahu tirmidiyu rahimahu allahu wa qaala xadiisun xasanun saxiix wan alimaamu alxaafidu annawawiyu rahimahu allah ginnaaw bi nga xam ne lañ gis ci suñu jotaay bii ñu génn ci chapitre bii ñu nekk ci ci ñaareelu téere ci kitaabu adabi taam téere bi nga xam ne mooy wax ba léegi génnul ci teggini waaye tegginu lekk teggalu ñam ah les de la bonne conduite concernant le manger voilà les de bonne convenance gisoon nañu hadith numéro 732 mu ne woon waan Umayya ibn Mahshiy radiyallahu anhu annahu qaala kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam jaalisan wa rajulun ya'kul falam yusammi llaaha hattaa lam yabqa min ta'aamihi illaa luqma. tey nag ñu war a gis xadis bi ci tegu muy xadis sayyidatu Aysatu wala xadisu sayyidatu Aysata binti Siddiq radiyallahu ta'aala anhaa wa ardaahaa. wa an Aysata muy xadis numéro sept cent trente-trois mu ne waan Aïsata mu ngi jële ci suñu Aïsa radiyallahu anha annaha mu ne nee na kaana nekkoon rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yakulu ta'ama da doon lekk benn ñam doon mos ci benn ñam doon ko loon moom rekk doon lekk nag fii sittatin min ashaabi mu ngi àndoon di lekk ak juróom benn ci saxaabaam yi ñoo waroon benn ndab bi lekk waaw ñuy ñuy ñuy lekk bi ñuy lekk noonu rek fa jaa yi benn kaw kaw jóge ne tëlle la moom agsi ñëw bokk ak ñoom ci lekk gi fa akalahu moom moom bi mu agsee moom gis nga ndab la la fa ne woon mu ne ko mu lekk ko bi luqmatayni moom ñaari tibb la def waaw bi mu tibbee tibaat ñaari lëñ ca la def yépp lu jeex waaw tudd nañ ci hadis bi ne dinañ ñëw gis fa qaala yenent bay saat saam bi mu gisee lii nga xam ne moom la kaw kaw bi liggéey radiyallahu anhu waaye lii nga xam ne moom la liggéey fa qaala mu ne rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ama ah yëg leen ne de bu doon ne moom mii de bu doon ne law samma bu doon ne tuddoon na turu yàlla la kafaakum kononte kon lekk gi doon na leen doy rawahu tirmidi amana al imam abu isa at-tirmidi soloo na ko wa qaala ko soloo ne lii de xaditun xadis la xasanun bu baax saxihun bu wér kon léegi nag laaj bu njëkk bi mooy est ce que moom dong ko soloo ñu loo xadis bi al imamu eh, ahmad rahimahullah al imam ibnu maaja ñoo ko soloo ñoo ko imam ahmad moo ko di jiitu al imam eh, daal di ko ci fekk si am nga xadis bii nii imaamu Tirmidi mu ngi solo woon ak xadis bi ñu gisoon mu xadis taala anha ah, mooy bu njëkk bi ne bu kenn ci yéen lekkee numéro six cent mooy deuxième xadis bi sept cent vingt-neuf wa an Aishata radiyallahu anha annaha qaalat qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam idha isma allahi ta'ala bu kenn ci yéen di lekk na tudd turu yàlla mi nga xam ne moo kawee xadis boobu imaamu bi mu ko ëndee ci la ëndi lii bi mu ko jëlee ma ne wa bi hadha al isnaad yi ah ana Aysata dinañ ci ñëwaat kon après nañ la imam Ibn Maaja moom ñu ko soloo mooy benn xadis la def lépp mu jeex waaw al imam al hafiz at-Tirmidhi rahimahullahu taala mu ngi ko ndi woon ci abwaabul at'ima an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam babun ma jaa fi tasmiyati ala at-ta'am kon nag mu ne haddathana Abu Bakr ibn ah, Abu Bakr Muhammad ibn Aban mu nekk ñu nettal ma Abu Bakr Muhammad ibn Aban eh, ibn Wazir al-Balkhi Abu Bakr al-Mustamli rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana Waki' mu nekk leen nettal mooy Waki' di Waki' ibn al-Jarrah ibn Malih ibn Adi al-Ru'asi Abu Sufyan al-Kufi al-Asbahani an-Naysaburi al-A'war rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana Hisham mu nekk leen nekk la mooy Hisham ad-Dastuwa'i hmm, nga haddathana Hisham ad-Dastuwa'i muy Hisham ibn Abi Abdillah Sunbur ad-Dastuwa'i Abu Bakr ar-Rib'i ad-Dastuwa'i al-Basri wala ad-Dastuwa'i al-Badri al-Basri an Budayl ibn Maysara al-Uqayli moo ko jëlee ci Budayl ibn Maysara al-Uqayli al-Basri an Abdillah ibnu Ubayd ibn Umayr gis nga hadis bi ni mu guddee ay ca jàllale bi ni mu guddee <laughs> an Ubaydillah ibn Ubayd ibn Umayr mu jëlee ko ci Ubayd Abdullah ibn Ubayd ibn Umayr ibn Qatada ibn Sa'd ibn Amir ibn Junda' ibn Layth al-Laythi al-Junda'i Abu Hashim al-Makki rahimahullahu ta'ala an Ummi Kulthum moo ko jëlee Ummi Kulthum wala nga taxoon nañ le Ummi Kulthum bi kat la ñii ne Ummu Kulthum al-Laysiya la al-Makkiya am ñu ne mukk doomu euh, Abu euh, Muhammad ibn Abi Bakr yaa ngi koy fàttaliku moom la moom moo ko jëlee radiyallahu anil jami' an Aysata mu jëlee ko ci bu doon Ummu Kulthum boobu te imaam al-Hafiz ibn Hajar géggoon nañ la mu waxoon ne imaam Tirmidhi kat dafa dogu ne kii Ummu Kulthum bi doomu Muhammad ibn Abi Bakr la li mu wax loolu la ñuy sukkandiku ah kon ci yenn version yi quoi sinon ñun bi ñu yor nii. Euh, ci sunanu Tirmidhi euh, gisuñu foo xam ne moom dafa préciser loolu ci hadis bi nii léegi rahmatullah alayhi kon nag foofu an Aysata radiyallahu anha qaalat qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha akala ahadukum ta'aman falyaqul bismillah fa in nasiya fi awwalihi falyaqul bismillah fi awwalihi wa akhirihi mu ne nag bi mu waxee boobu mooy hadis deuxième hadis bi ci buntu bi ñu nekk mu ne wa bi hadha al isnad an Aysata mu ne ci sanad bi képp ma fi tudd càllale bi ma fi tudd léegi jële ko ci sama sëriñ Abu Bakr Muhammad ibn Aban mooy Hamdaway voilà moom lañ naan Hamdaway voilà loolu dama ko fàtte woon wax moo siwee woon noonu moom moomu mu jaar ci Waki' mu jële ko ci Hisham ad-Dastuwayi an Budayl ibn Maysar al-Uqayli an Abdillah ibn Ubaydillah ibn Umayr an Ummi Kulthum an Aisha radiyallahu anil jami' mu ne ci lañ jële ba léegi jële Sayyidatu Aisha anna qaalat mu kaana nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam mu ne yonent bi saa saam dafa nekkoon benn bés yàqulu di lekk ta'aman benn ñam fii sittatin min ashaabi ànd ak juróom benn ci ay saxaabaam lañ bokkoon di mos la ñuy mos fa jaa arabiyun benn kaw kaw jógu gën a la faakalawu bi luqmatayni waaw daal di jël lépp lekk lépp ci ñaari lënc yonente bi alayhi salaatu salaam fa qaala rasulullahi ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam law samma la kafaakum ah moom mii de bu tuddoon turu yàlla konoonte kon doon na leen doy loolu la eh, yonente bi alayhi salaatu salaam daal <laughs> eh, ngi noonu léegi euh, euh, xool imaam Ibnu Maaja rahimahullah moom bi mu ko indee ni nga xam ne noonu la ko al imaam al haafiz Muhammad ibn Yazid al-Qazwini siiwe woon ci Ibnu Maaja mu ne haddathana mu ngi ko indi ci kitaabul at'ima baabu tasmiyati inda ta'aam waaw téereb ñam yi euh, buntu bi nga wax mooy wax ci tuddu turu yàlla fa ba ngay lekk mu ne haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba moom siiw na Abdallah ibn Muhammad ibn Abi Shayba moom mooy Ibrahim ibn Uthman Abu Bakr al al al al-Wasiti al-asl wa al-Kufi al-Absi mawlahum rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana ah Yazid ibn Harun mu nekk ñu nettali mooy Yazid ibn Harun yooyu nañ ko gis de Yazid ibn Harun ibn Zazi Abu Khalid ah ñii ne Wasiti al-Wasiti mawlaahum ñii ne non Bukhari al-asl la rahmatullahi alayhi ah mawlaahum as-Sulami am ñu ne Bukhari al-asl la way Yazid ibn Harun ibn Zazi rahimahullahu ta'ala an Hisham ad-Dastuwaa'i gis nañ ko sànq an Budayl ibn Maydara gis nañ ko sànq an Abdullah ibn Ubayd ibn Umayr gis nañ ko sànq an Aisha radiyallahu ta'ala gis nga fii mooy Ubayd Abdallah ibn Ubayd ibn Umayr xam nga fële da da doo an Ummu Kulthum ah, ci Sayyidina eh, biñ génnoon eh, bu Sayyidina kii bi eh, at-Tirmidhi bi an Ummu Ummi Kulthum imaamu kii nag ab Ibn Maaja moom boobu dafa sotee Ummu Kulthum bi mooy tudd ko ah. mooy sëriñ bi Ubay Abdullah ibn Ubayd ibn Umayr an Aisha directement ci Aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha moom ci la ko jëlee léegi nag léegi mu ne qaalat radiyallahu anha anna qaala kaana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ya'kulu ta'aaman fi sittati fi sittati nafar min ashaabihi fa jaa'a a'raabiyyun fa akalahu bi luqmatayn fa Abdullah fa qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam amaa innahu law kaana qaala bismillah gis nga fii law samma bi moo eh, moom de bu ne woon bismillah la kafaakum kononte kon dina loon doy fa ida akala ahadukum après nag mu andi hadis bële nga xam ne moom lañ jàlloon te moom lañ njëkk wax ne imam Tirmidhi moom la njëkk andi après na wa bi hadha al isnad yi moom li njëkk li imam Ibn Maaja njëkk andi moom moom la mujjee ah mu ne yonente way ah, fa booba ama innahu ah, en tout cas fa ida akala bu lekkee hmm? ahadukum ta'aman falyaqul bismillah fa in nasiya an yaqula bismillah fi awwalihi falyaqul bismillahi fi awwalihi wa kon hadis baa ngoog léegi eh, ginnaaw kon eh, taxrij bi noonu ñu gis eh, léegi mu des waa ban lëkkaale la am mooy lëkkaale bunt bi nga xam ne mooy baabu tasmiyati fi awwalihi walhamdi fi akhirihi bunt bi wax li nga xam ne mooy di wax bismillah booy tàmbali njaal beenu lekk te boo lekkee ba pare après nga ne alhamdulillah sant yàlla barkeeloo tuddi turu yàlla mi nga xam ne moom moo la wërsëgal lii waaye boo paree nag moom mi la may wërsëg googu nga man koo jàllale saa benn problème benn euh, xat-xat bu am ci sa biir bi ba du jàll wala sa put gi wala ba mu jàllee mu indi lay problème moom mi la may loolu lépp nga def ko ci aafiya ci jàmm ah nga ne ko sa sant ko nag alhamdu waay waay waay mboolem cant yi ñeel na lillah ngir yàlla mi nga xam ne moo ma xéewal lii nga xam ne du sama du sama am kàttan du samay pexee tax ma am ko kon nag mu ngi noonee kon mooy eh, eh, tudd turu yàlla fii nii yonent bi alayhi salaam dañu ci xamal benn affaire boo xam ne hadis bi lëkkaaleem la am mooy xam nga romboon nañ ci hadis yi ñu romb hadis Abu Hudayfa eh, bi radiyallahu anhu nee na waa ji dañoo nekkoon teewoon ak mooy xadis numéro 731 ak yonent bi saa salaam benn ñam ñun doon mu ne ma masoon nekk moom doonu ñoon teg suñu loxo dugal suñu loxo ci ndab li lu dul na yonent bi saa salaam mooy tàmbali. benn bés ñu nekk noonu rek benn jekk rek benn jigéen jóge na le benn jaam bu jigéen di daw mel ni dañ koy puus di ko jañ dem bay dugal loxoom ci biir yonent bi saa salaam saisir loxoom jàpp ko waaw kon mu arrêté léegi bu jékki rek benn kaw kaw jóge nee daw si moom itam di def noonu bëgg dugal loxo mu téye ko. yeneen saa saa ne inna shaytaana yastaxillu at-ta'aama an laa yuzkara ismullahi ta'aala alayhi borom seytaane de day daganal ngir boppam mën a profité ci lekk jaam bi bu dee ne lakk ga nga xam ne tudduñu ci turu yàlla wa innahu jaa'a bi haadhihi jaariya kon loolu mooy yeneen tubay saa saa foofu du ñu xamal ne seytaane loolu la bëgg waaw daganal bi ci profité bu dee waa tudd turu yàlla ci la muy lekk. moo tax mu indi jigéen bi indiwaale kaw kaw bii léegi nag ngir euh, daganal boppam lii euh, maa ngi waat ci ki nga xam ne sama loxo sama bakkan mu ngi ci loxoom bi ma leen di saisir di jàpp seen loxo ñoom ñaar ku nekk maa ngi jàppaale loxoy seytaane waaw kon euh, alayhi laanatullah léegi nag yeneen way sa sam foofu kon xamal nañu ne ñam bi nga xam ne bañ koy tàmbali te bi biñ koy gis waxoon nañ la ne bismillah bi léegi la imaamu Nawawi rahimahullah doon wax waaw mais léegi attention waaw bismillah bi bu ko kenn waxee kese day doy wala déet bu dee mbooloo lañ ñoo war a lekk tiim benn ndab wala benn assiette boo xam ne dañu toog moo xam ci taabul wala ci suuf lañ lal après noonu ñu toog war a lekk est bu kenn waxee bismillah day tax saytaane dootu lekk wala il faut ku nekk wax woo nañ la loolu li gën li li gën a lëng li gën a kii ci mbir mi mooy ne bu ko kenn waxee doy na moo tax yonent way saa saam bu xasee bu après moo tax euh, euh, euh, Seydina Xudayfa mu ne summa zakara isma allahi taala wa akal mu tudd turu yàlla ñu lekk c'est sûr que saxaaba yi dañoo tudd turu yàlla waaye loolu xadis boobu noonu bi ñu koy gis gisoon nañ ne li nga xam ne mooy liy dëgëroon mooy bu kenn tuddee tur yàlla mooy ne loolu noonu day waaw kenn ci ñoom bu tuddee tur yàlla mooy day tax day day day day day day day vérifier bool bi waaw <laughs> léegi xam nga expression boobu fay waaw day vérifier bool bi laa wax day tax ah day ñekk voilà day ñekk waaw day protéger bool bi ci saytaane dootu ko jege parce que tudd nañ ci turu yàlla waaw looloo taxoon seytaane yónni woon gaaw ndaw see la ak ak ak ngir mu gaaw dugal gaaw commencé. laata yonent bi saa saa am di tàmbali ndax moom bu tuddee turu yàlla rek oh c'est fini c'est fini c'est léegi nag loolu lu ñu xamoon la waaye li gën a mat mooy ku nekk ci ñoom tudd yàlla moo tax yonent bi saa saa ba mu tuddee de toute façon saxaaba yi dañuy ñuy turu yàlla def ni moom ginnaaw comme ni ñu xaare woon mu dugal loxoom du ñu dugal lu dul mu def ñoom du ñu def lu dul lim def la mu def la ñuy def waaw. <laughs> boobu da ko leeralul fii da ngay xam ne noonu léegi gin ginnaaw loolu ginnaaw loolu mu des fii hadis bi nag yonent bi salaam te gisoon nañ hadis bi ñu génnoon waaw nga xam ne waa ji day lekk tuddul turu yàlla kon seytaane di profité mu dem ba mu des benn lënc benn dànk benn buuse mu daal di ñu wax tudd te yëkkati ko dem ba koy sax tudd turu yàlla rek yonent bi ay saa salaam reetaan <laughs> ne seytaane dañul di lekk moom ba nga xam ne ci la tudd turu yàlla lépp li mu lekkoon wàcc na ko voilà léegi euh, hadis bii nag ñu nekk nga gis lëkkaali ña euh, euh, lien bi am diggante hadis yi ak li tax imaam daal di leen te rangale bi bii ñu nekk nii muy hadis sayyidatu Aisha bi radiyallahu anha hadis sayyidatu Aisha bi radiyallahu anha moom dañu won ne ndekete ah lekk daal bu ñu nekkee mbooloo kenn rek tudd turu yàlla wala ñenn tudd turu yàlla bu amee kenn kese koo xam ne tudd tur yàlla mooy ne loolu noonu loolu noonu <laughs> loolu noonu kenn rek koo xam ne lekkul loolu day woo bu bu tur yàlla mooy mën naa indi problème <laughs> waaw waaw moom la <laughs> waaw te lii dañuy wan ne mooy li ñu wax ne mu li gën a mat mooy ku nekk tudd turu yàlla ndax ci la barke bi gën a yokke pour képp kenn waaw ba pare mu nekk nag loo xam ne ku nekk ko def mu nekk bénéfique pour tout le monde bénéfice pour ñëpp waaye bu dee ñii dañoo def ñeneen ñi di gaay naa di wax nag raawul ah léegi rek lekk nga bu leen waroon a mat mooy barke ba nag dina ci ne de mais day wàññeeku waaw ndax am na koo xamante ne nii ñàkk koo tudd turu yàlla. mat na barke ba du mate na mu waroon a mate bu doon ku nekk ñoom ñëpp tudd nañ bu dee rasulu rabbil alamin sayyidu waladi adama wala faxr sayyidina muhammad ibn abdillah rasulu rabbil alamin mooy lekk juróom benn ci sahaabaan yi ñoom ñu tudd turu yàlla loolu moom mooy li nekk waaw <laughs> tudd turu yàlla ab kaw kaw jóge ne moom ñëw na tël di lekk saa mu turu yàlla ñaari bouchée la def bi mu bu tëbbaat lépp a jeex <laughs> waaw mooy barke ba ci newoon ñoom ñu nekk di lekk juróom-ñaar di lekk muy juróom benn yorent yoo yee sawaay ba mu ñëwee gis nga mbir mi ni mu demee <laughs> moo tax yorent ah, ah moom de innahu moom mii de law samma ci riwaay imam Ibn Maaja bi law samma law zakara ismallah law qaala law zakara bismillah law fal euh, bu waxoon voilà <laughs> ama innahu law qaala law kaana qaala bismillah ci riwaay imam Ibn Maaja moom de bu doon ne waxoon na ne bismillah konoon te kon dina leen doy lan moo tax doy ñu parce que am na ko waxul kon kay léeg-léeg nag kon léegi euh, suñu problème réglé nañu ko ko waaw <laughs> ah, waxuma nag ñi nga xam ne ñoom du ñu lekk ah, kii nu mu tudd en ah, mbooloo waaw Euh, loolu nag du lu ñuy ŋàññaate ndax alquran permettre na nit ñi lekk jamiana ashtata comme ni nga xam ne noonu lañ ko fi tudde woon waaye li nga xam ne nag fa la barke bi yëpp mooy bu ñuy lekk def ko mbooloo waaw te loolu dinañ ci seen xarit ci kanam boo xam ne day leeral lool te ne ah, lekk gi nga xam gi nga xamante ne nii da ngeen koo lekk nekk mbooloo <laughs> waaw bon dinañ ñëw ci lool jarul ji anticiper waaw <laughs> waaw boo tax eh, yonent bi saa salaam doon wax eh, li nga xam ne mooy ashari yu na yi ni mu leen doon tagge eh, loolu lu am am solo la te ne ñoom buñ ma a nekk après ñu am xat-xat am wàllu yi wala yoon li ñuy def dañuy ñàkk ñàkk dañuy dajale lépp lu ko yëpp am ñoom ñëpp ñu gërëm ku nekk moo xam yow li nga boo ndee benn dànk kenn di juróomi dànk du ne man nag. sama juróomi dank yi c'est pour man non ñoom ñëpp ay gërëm ku nekk mën a jëfandikoo ñu dajal lépp séddoo ko seen biir voilà mooy loolu ca la barke biy nekk que bu ku nekk daal nekkoon au solo di ko solo coulé douce ci benn ruqam moom benn faamam ñaarul ñaarul boobam ak benn chambre keneen nekk fële moom di di di di di trimer xaw ma la ñuy wax ah di di di di di di galérer keneen nekk fee di jaay loolu loolu lépp day metti alors que buñ boole woon effort yi ndax yadullahi ma'al jamaa Eh, eh, eh, loxol yàlla kat ñi nga xamante ne ni moom la àndal mooy mbooloo mi voilà loolu lu am am solo la mooy bu ngeen nekk mbooloo day gina yokk barke bi que kenn kese <laughs> léegi kon yonent bay saat saam di ñu xamal fii ne kon daal tudd turu yàlla bi dëgg la de seytaane moom bu ñu tuddee turu yàlla mooy moom kenn rek bu ko tuddee dootul lekkati ci bool boobu waaw mais bu dee self la moom ah déet bu dee self self la moom beneen affaire la moom parce que self ku nekk sawaay moom moo moo yor plateau daal di servir toog di lekk bés waxul bismillah seytaane day lekk léegi ki ci wetam bu nee bismillah kook ci ndabam la voilà kook ci ndabam la yow waxuma la dara waxuma la dara mooy rien que benn affaire yow bu dee ni ñoom ñépp tudd turu yàlla bu def kenn képp ku manqué ku dut turu yàlla saa gis nga problème bi muy indi waxatuma laa nga naan ma sawaay eh, dañoo nekk self ku nekk yor dët moo taxit léegi li ma doon wax sànq mooy kon ñun suñu problème eh, réglé na quoi <laughs> waaw lan mooy nga ne ma ah, boobee c'est quoi notre problème ah, ah li tax léeg-léeg lekk mbooloo teg bool boo xam ne mbooloo ko tiim ah <laughs> bon gars yi duñu suur quoi ah lu lu ko waral ah lii lii la jeex na waaw mooy bu dee ne ñoom ñëpp tudduñ turu yàlla dañuy teg gaa yi teg gaa yi lekk gaa yi yëg ne ils ont toujours un creux quoi <laughs> ah ah non man de lekk naa mais bon xam naa boo man moom je vais commander un kebab après quoi <laughs> <laughs> waaw loolu liy indi loolu euh, mooy affaire boobu waaw <laughs> aw loolu ko indi mooy ne daa am ñoo xamante ne tudduñ turu yàlla ndax buñ ci tuddee turu yàlla lu mu ndaw ndaw borom bi turu yàlla duñ ko tudd ci dara loolu mu indi barke mais nag barke boobu il faut ku nekk tudd ko waaw moo tax gis nga l'islam amul ay affaire en xam nga yu mel nii boo nee bon ku nekk na na def lu ko neex quoi man nag waxoon naa la ne li ma gis ne mooy li gën a dëgër mooy tudd turu yàlla moom ci lekk farata la waaw parce que saytaane day lekkaale comme la ko fi waxe waxale ko loolu moom moom lañ gis ne wallahu taala a'lamu bis-sawab wa ilayhi al-marji'u wal ma'ab que ne loolu mooy li gën a dëgër waaw loolu moom li nga xamante ne nii mooy li gën a dëgër te ne loolu moom farata la waaw waaw loolu moom minal farata loolu farata la waaw kon mu ngi noonee waaw boo fi nekkee wéet gi yoru ko quoi waaw fa innama ya'kulu dhi'bu al-qasiya <laughs> yo till bi bu ñëwee fekk euh, ci jur gi bëy yi sàmmkat bu xaw a manque de vigilance bi muy nelaw tuuti ndax sonn till bi agsi fekk ñu ngi nekk benn compact booloo du leen laal waaye bés bu ñu beroo rek ka beru lay jëm jàpp man shadda shadda fi naar wal iyaadu billah kon yonent bi alayhi salaam fii kon dañuy xamal ne ndekete yoo tudd turu yàlla bi daal bu ngeen ba bu ngeen bëggee waaw di ngeen ñàkk kii bi de mais bu mais waa ji bu kenn tuddul ci ñoom ci saytaane moom du ci lekk waaye barke bi dina am lu des te waajoojee ñàkk tibbam googu day tax moom Euh, en barke bi du nekk ci moom moo tax it lu mu lekk du ko doy waaw moo tax till lay def mbir yi léegi nag bu ko defee yéen ñëm ngeen yem ci léegi ginnaaw loolu euh, hadith bi <laughs> bokk na liñ ciy jàng mooy euh, liñ waxoon jataay bii ñu génn yooyu mooy yeneen bi alei salatua salam day lekkandoog saxaabaan yi voilà da leen a nawloo woon ci noonu ngay mën a jàngalee adabu taam jaadaabu akli at at yooyu nga xam ne moom lañu nekk ni kitaabu adabil taam nga xam ne ci la ñuy xamee ay teggin la euh, adabu zahir yi ci la bokk adab yi nga xamante ne mooy yu wuto yu biti yi wa yatba'u zahira ma batana voilà bu bu biti bi leeree ta baax rek daa fekk la ca biir baaxoon te loolu kenn du ko amee en dehors di njàngaleem yonente bi sallallahu alayhi yii nii nii du hasard te du du ñàkk amuk jot tax sa comme niñ ko fi waxa woon boroom xam-xam yi di ko traité ci yolent bay sa sam nan la jàngalee nan la ñuy lekkee nan la ñuy soloo nan la ñuy tëddee nan la ñuy jógee nan la ñuy demee doxee nan la ñuy nàngam ak nàngam yooyu yépp nan la ñuy téye daal nan la ñuy nàngam nàngam doo sol benn yére walla boog sol benn dàll bàyyi benn tànk bi soloo ko doo wat sa karaw def fii wat sa bopp bàyyi fii yooyu yépp ci noonu yooyu gaay yu bari di xeeb jàpp ne ay ga c'est quoi ça moo tax it ay ay lu ñu lu ñu lu ñu lu ñu jur <laughs> de zéro ay zéro rek waaw ci noon ngay amee ngërëmu sa boroom noon ngay amee li nga xam ne mooy eh, adabu baatin yi eh, ndax wa yatba'u zahira ma qad batana kon yeneen way sa salaam di ñu jàngal ne sëriñ boroom xam-xam foo man di tollu bul jombale sa bopp waaw di lekkandoog ñi nga xam ne ñooy say taalibe bu yow itam bu dee ne say mbokk taalibe wala yow da ngeen di sàkku xam-xam bul jombale sa bopp di lekkandoog ñoom naan dama leen a seexloog nangam ak nangam nangam nangam loolu lay sa minal adapta loolu binal kibri ci rëy la voilà loolu rëy képp la tudd tuddut leneen waliyasu billah aadana allahu min hadihi alxasalat alqabiha yu yiis yooyu léegi kon yonent may sa saam da doon lekk ak sahaaba mi ci juróom benn loolu dañ ci xam ne lekk mbooloo loolu lu mën a nekk la comme li borom bi wax laysa alaykum junahun an taakulu jami'an aw ashtata ca suratu nuur amu ngeen benn ngaañ benn problème ci ngeen lekk bu nekk mbooloo wala par self <laughs> ah, ñenn titi ñu kii ñenn nekk nii ñenn nekk nii di lekk loolu mën naa nekk sauf que bépp baraka lañ lay wax mooy bi nga xam ne nag mbooloo la voilà léegi mais boo nekkee mbooloo ngir barke bi gën a des il faut ñu koy tiim lépp ñëpp ñu tudd doo turu yàlla wala ñu tudd ko en tout cas ku ñëw ba nga ñëwee boo ñëwee fekk si ci ndab li nga tudd mais boo ñëwee fekk si gars yi doon est ne lii dina leen doy ba ñu woola nga ñëw ah waaye ak sel waay nga ñëw rek ne teel mbir yi yàq yooyu waaye dañ ciy gis njàngaleem yonent bay saa am ak rafetu jikkoom waaw bi mu ñëwee neew eh bi waa lekkee mbir mi ñaar tóor dóor ma i mais su xool ni nga def léegi déet xoolal rek <laughs> mu constaté ne yëf yi dara desatu ci ndax kaw kaw bi <laughs> lëgëy na sawaay <laughs> mu ne ah mu jàngale fa xattaay mooy borom xam-xam loolu la quoi mooy ci yi nga xam ne ñun ñun ñun ci bëtu pro yi nga xam ne ay bëtu ñu xamul dara lañ jàpp ne dara amul fenn fu mu njàngale war a feeñ xatta toog di lekk sax ah kenn ñëw ne fu xoolal ñu bon monsieur même boo ko waxul lii nekk sa fond intérieur yow fay kii kii dañu juum invité quoi ah, ne ko ñëw la ah, ah nañ ko bàyyi foofu rek ne ko ah, waaw waaw ñu ngi ñëwaa ah <laughs> eh? yow yaa ngi xalaat lool yonent bay sa salaat li ñu jàngal ne même ci cas yooyu nga xam ne loo xam da ko bëggoon a xéwloo borom bi defaloon la ngooy xéwloo am ku ñëw ne ko fuuf ci loolu sax jàngalal moo ko waral bu dee xam nga loolu voilà ah bu tuddoon turu yàlla de konoon te kon dina leen doy voilà <laughs> ah gis nga makaarimul axlaaq gëddul kaw kaw bi waaw mais sawaay yow yow itam doo doo xam ndànk ah ku ñu jox baaraam nga jël loxo mooy lan yow nooy ñëwee fekk ñu ñuy lekk ñu wool boo ñëwee doo dem dànk eh yooyu yëpp waxu ko déedéet ama innahu law samma laka fakum voilà ah moom da bu tuddoon tur yàlla kononte kon dina leen doy kon loolu njàngale ci tous les états fu nekk rek boo fa manee jariñ am loo fa war a génn nañ ko génne te loolu boroom xam-xama ko man voilà boroom xam-xam moo ko man waaw kon nag wallahu taala alam loolu it dañ ciy gis tamit que ne kaw kaw yi dañ doon jógee ci àll bi di ñëw waaw te lool warul a nekk l'exode rural wala ñu ñëw fa war a dox seen biir biir Dakar comme yu mel noonu ñëw warul nekk waa citadins yi di leen siis ci dëkk bi quoi o c'est quoi c'est kaw kaw la baax na ba ñoom say naanas neen dañ ñun dañ doon yàkkam ci kaw kaw bu am xel daal di ñëw waaw ndax laaj yonente bay saab laaj yoo xam ne dañ ciy mën a jariñ voilà fekk ñuy dégg kon loolu lu ama am solo la quoi waaw ba nga nekk ñoo xam ne nekk entre soi rek yéen seen bu kenn bokkul ci yéen moo xam ci dëkk bi wala fi ab gox wala ku ngeen miinul bu ñëwee rek ngeen pejal ko seen buntu bii rek yonent way saa saam ñaata xadis lañ fi gis araab yi ñëw araab yi bi ñëwoon tuur ndox ci kaw kaw bi ah eh, ci ci eh, maanaam tuur ndox ci kaw kaw bi <laughs> ah ci jàkka ji président yi ay ñeeni kaw kaw yoo xam ne dañoo ñëw waaw araab yi ñëw naan yonent way saa saam mais yéen da ngeen di foon seen doom yi ah waaye ñun de duñu foon kenn lañ ci du foon mooy yooyu yëpp nga gis ay kaw kaw dañuy jóge nii di ñëw waaw gis nga fay na Anas mi mu ne yeneen way saasan daan ne woon ci jàkka ji ñuy dox noonu génn ci jàkka ji rek am benn kaw kaw interpellé ko na ko waaye yonent bay saasaam euh, nit ki daa sopp nit ki waaye jëful niñ jëf mais kooku moom euh, moo mënaan ko mata saa kañ nga saa yeneen ne ko loo ko waajal mu ne ko ma man de waajalu ma ko bari ay jullee ci woor waaye li ma ko waajalal daal mooy sopp yàlla ak yonentam alayhi saasaam mu ne ko al mar'u ma man ahabba yawm al qiyamah nit ki day ànd ak kamu sopp bésu taxawaay ba Seydina Anas radiyallahu anhu ne masuñoo masumaa kontaan bés bu mel ni bés boobee ndax damaa sopp yonent bi alayhi salaatu salaam sopp Seydina Abu Bakar Seydina Umar radiyallahu anhu même bu dee ne defuma comme lu ñu def loolu yonent bi alayhi salaatu wax ne sopp googu moom day tax nga nekk ak ëllëg yawmal qiyaam ña nga sopp loolu tarab kaw kaw ko laaj waaye it da gis kaw kaw yooyu xam ne ñii laaj nañ lu loo xam ne mais kaw kaw bi ñu fi gisoon mu ñëw fekk yonent bay saasaam di dox mu daal koy këcc ci gannaaw ki sey na wax ci yére ba yére bi xotteeku ba ba ba ba yonent bay dal ci dënn bi waaw dënn kaw kaw ci li la yàlla jox ci alalu yàlla ji du sa alal te du sa alalu bàyyi wal iyaazu billah wal iyaazu billah wax ju ñagese noonu pourtant yonent bay xool ko daal di muñ daal di digal ñu jox ko quoi mooy kaw kaw yi dañ doon ñëw waaw tawul foog neew bu ñëwee li la neex kese mooy am yonent way sala bi boppam mu ngi nii xoolal lool ñu ko def te pourtant amul benn moom ne eh léegi eh, eh, euh, gardez-moi les frontières de Médine quoi il faut filtrer léegi am na façon nit yoo xam ne buñ fi ñëw déedéet walla iyaazu billah walla iyaazu billah moo tax euh, nit da ngay yeewu ko da ngay nekk koo xam ne boroom yaatu dënd nga rawatina boroom xam-xam voilà yaakaar ne yow. Euh, ñi nga ni nga bëgg taalibe mel ñu mel noonu kese ngay gis léegi am na ñoo xam ne dañoo xam yooyu yëpp xamuñ ci dara fële la ñuy jóge ñëw laaj yoo xam ne yay règle yi ngeen teg ñoom dañuy fël sa yëpp teg na le ndax xamuñu ko c'est que dañ koo xamul sax ba koy teg ñoom pour ñoom nii la quoi ñoom li ñu yaakaar li ñu jàpp loolu la waaw loolu nag dafa jar a bàyyi xel nga daal di koy delloo xamal ko ci teggi nii gina mat bu boobaa bañ koo gëdd comme niñ waxoon ndax al jaahil ki xamul kooku yamul ak ki nga xam ne daa xam ba pare di def ci maa tey waaw kon nag loolu yëpp sensibilité yooyu ak ñoo xam ne façon nit yooyu kiy jàngal nag moo war a xam ana kan moo yelloolan ak kan moo yelloolan kon loolu nañ ci bàyyi xel allahu taala alam al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullahu taala